waaw ngir ñu commencé ërtël yokku jàmbaar ak sawarloo nit ñi ngir ñu génn dem xeexi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Uhud Safwan dikkal ko radiyallahu anhu ndax mujj na tuub après ne ko yaa Aba Azza innakum innaka imru'un sha'irun fa a'inna bi lisaanik faxruj ma'ana Abu Azza yow de nit bi koo xam ne poète bu mag nga bu doon tey dañ naan influenceur la te parmi les plus grands influenceurs de Quraish de de l'Arabie même waaw mooy ñi ngay gis ay influenceurs yi ngay gis léegi ci euh, euh, nouvelle technologie waaw nga xam ne ils ont des millions d'abonnés waaw wala ay journalistes yoo xam ne vedette yi nga xam ne seen journal wala seen buñ chaîne euh, euh, bañ nekk bu dee ab documentaire lañ fay def wala numéro bu génn mais audience yi mooy remporter audience yi jamono joon bu dee vingt une heures lépp lu ñu teg ci benn bépp télé moom boo koy jël gars yi dañ koy xaar comme des petits bonbons yu ñuy sàqamee ka macca ka tàqamte ko waaw gis nga loolu ni ñuy amee influence ci dëkk bi les journalistes ñi nga xam ne les groupe de presse ñi nga xam ne ñoo détenir yooyu Abu Azza façon boobu la woon tey dañ naan les grands influenceurs innaka imra'un sha'ir yow nit ñi koo xam ne c'est un grand poète li ñu bëggoon nag fa a'inna bi lisanik waaw nga dimbali ñu ak li nga xam ne mooy sa verve waaw sa làmmiñ wu saf li nga xam ne sa poésie waaw les grands poètes yi nga xam ne sa diatribe yu saf yi lañ bëgg nga dimbalee ñu ko kon nag maa ngi lay ñaan man Safwan yow Abu Izza Amr ibn Abdillah al-Jumahi génnal ànd ak ñun Abu Izza déglu ko mu wax ba pare daa ñëw seetsi ko <laughs> Abu Izza ne ko ah, inna Muhammadan qad manna alayya fala uridu an udahira alayhi <laughs> <laughs> ne ko Safwan lii nga wax yépp dëgg la xam nga lool fibre sentimentale yi lañ laal wan ko ne yow yaay ki yaay yaay yaay yow sha'ir te sha'ir lool tagg ko mag la ci biir arab yi waaw te le plus grand influenceur waaw on voulait que tu nous soutiennes ak sa sa sa voix yi nga yor lañ bëgg nga soutenir mu ne ko ah, Safwan <laughs> inna muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam qad manna alayya moom duñ wax sallallahu alayhi wasallam gëmuñu ko sax waa Quraysh la mais ñun ñoo koy wax albaxiilu fàttalekul ki nay mooy que ñu tudd fa man di la yoon saa sala waxtu julliwul ci man kon nag sallallahu alayhi wasallam waaw bu ñuy nettali yéefir yi wax ñoom du ñu teg ci sayyidina muhammad genn càng mais ñun ñoo ko ciy teg ba pare julli ci moom salawatullahi wa salaamu alayhi Seydina Muhammad sallallahu alayhi daf maa baaxe woon may ma daal di may libéré loolu umpulewula umpulu umpula loolu umpula ndax man ci prisonnier Badar yi laa bokkoon ah kon nag ka ma defal njekk loolu bëgguma nag tey ma ñëw di jàppale kenn ci kawam Safwan ne ko balaa li nga wax yëpp dëgg la dégg comprendre naa fi ngay waxe gis nga rek kacoor <laughs> bon booba quoi <laughs> radiyallahu <laughs> fa a'inna bi nafsi ba pare dig ko des choses alléchantes et trébuchantes allah ne ko nag dig ko ay mbir yoo xam ne ah yu saf la neex ah waaye ah ak ndëgg sërëx la ne ko fa laka allah alayya in raja'tu an ughniyak wa in usibta an aj'ala banataka wala banatika ma'a banati yusibuhunna ma asabahunna min usrin wa yusr na ko dégg naa li nga wax ya aba azza amr ibn abdillah al-jumahi ash-sha'ir al-kabir dégg naa li nga wax li la Muhammad defaloon sallallahu alayhi waaye man Safwan maa lay wax ne Abu Azza jël naa pàcc ci yàlla waaw këni gis nga boo ñu jàppalee ba ma dellu ci kii bii ñu am fa ngañaay dinaa la woomal man Safwan du ngeen laaj parmi les millionnaires de Quraish bu doy milliardaire les milliardaires ñu fi palal loolu xam nga ko parmi de Quraish bu ma ñibbisee nga jàppale ñu tu deviendras riche te moom daa ñàkkoon moo tax te yeneen saa sam xamoon na ko moo bi ko ñaanee ne ko boroom njaboot gu saw laata damaa ñàkk yeneen saa sam xam na ne li mu wax dëgg la loolu mooy situation kon nag damaa bëgg bu dee dag maa nar a laaj rançon de dina metti ne manuma koo joxe te amul benn doom boo xam ne bu ne Quraysh bu ma ne liggéey loolu ay doom yu jigéen la bari la woon ak ñoo xam ne ay tuut tànk lañ ñooñu de liggéey di ko jox dara moom lu mu man a jënde boppam jotoo boppam loolu daanaka du mën a ne yoneen comprendre ko ne ko ba dabaax na wayaa condition de Abu Ali mu ne waaw Safwan ne ko nag man jël naa parti ci yàlla te bu ma delloo dinaa la faire un Richard parmi les Richards dinaa la sotti ay xéewal ba nga bokk ci ñu gën a woomal ci mars makk waaw waaw gis nga boo demee in rajata boo demee ba ñu kii ànd ak ñun boo nga dellu si dinaa la def un riche in rajata wa in usibta waaye boo demee nag ñu faat la mooy non seulement sa làmmiñ mais nga ñëwaale ci ànd ak ñun ndax boo demee foofu taxaw bañ taxaw ngay wax wax yi ne commencé comme la Hind defoon ci xare lii Uhud bii ñu doon waajal ba mu agsee day góolam noonu way xan bani abdiddaar way xan xumaatal adbaar darban bi kulli battaar ak yu mel noonu Abu Azza yow nag sayos day ko jël di ñu ko sànnil julli ñi na ko gis nga boo ak tamit avant ñuy dem léegi nañ tàmbali waaw di bonal seen xol yi waaw tey tërtël suñu mbokk yi ngir ñu jóg ngir waajal xare bu rëy bi ñuy waajal te tamit borom bi am na jël naa pacte ci yàlla man Safwaan kene bu dee ne nag da ngaa dem ñu faat la say doom yu jigéen yi fi bàyyi sa njaboot gu sew gi ñoom laa jël boole maa leen di adopté ci samay doom laa leen di boole lépp lu leen laal samay doom sama doom yu jigéen yi lépp lu leen laal ci lu metti ak lu neex dina ñoo ñoo koy bokk mooy dootuma def xàjj seen diggante sa xàjj ak seen sama diggante ay doom ak say doom maa leen di yor sa gannaaw ah, lii leen dig Abu Azza fa xaraja Abu Azza Abu Azza génn dem commencé waa Tihaama waaw di wër nag di woowaa Banu Kinaana ngir ñu waajal ndax am na xare boo xam ne moom la ñuy waajal contre suñu noon bu ñun ñëpp di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naan ihan bani abdi manat ar-ruzami antum humatun wa abukum ham la ta'udduni nasrakum ba'da am la tuslimuni la yahillu islam <laughs> loolu la Abu Azza doon wax ay way yéen waa banu abdi manaat ñi nga xam ne da ngeen yéenay sax ci xare yi te du ngeen daw ah yéenay ñi nga xam ne yéenay porte drapeau te yéenay aar armée bu ñu sonnee yéenay taxaw aar leen malgré les les les contre vents et marées waaw. Oh. yéen ku leen xamul abukumu xam yéenay jàmbaar yi seen maam nekk jàmbaar la ta'iduni nasrakum ay way bu leen ma bañal seen ndimbal yéen banda am ndax coalition lañ bëgg. <laughs> gaa yi jàpp ci laa ta'iddu nii se ginnaaw at nii bu leen ma mooy bu ngeen ma jàppalawul nii moom mooy mooy c'est fini waay waay bu leen ma bañal sa ngeen seenu nga seenu jàppale laa tuslimu nii waaye bu leen ma bàyyi man dem man man dong ma dem foofee di xare Muhammad ah, bu leen ma livré laa yaxillu l'islam l'islam daganul muy am ci jaziratul arab daganul muy am ci suuf si l'islam dañ koo war a rayer de cette terre de la planète sax te suuf si dañ ko fay war a faxas mu mu jóge fi Abu Azza nii la def bokk ci ñi génn keroog te laata ñuy dem nii la commencé di wër ngir mobiliser gars yi keroog nag bi Uhud amee am nga Uhud xare bi am bon la fa xewoon duñ ko waxaat yàgg nañ ko fi gis lu siiw la ba. ñu rey ñu bari ci sahabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ba Abu Sufyaan wax yam doon wax ba yonent salaatu salaam ba yéegee ci montagne bi ak ña desoon mu ñëw naan ay na ibn ay na ay na ibn Abi ay na eh? <laughs> ana doomi Abi Kabsha ji yonent salaatu salaam ne bu leen ko bu ko kenn faale waaw Abdullah mu taxaw tuuti ne ayna ibn abi quhaaba yeneen saa saa nañ doon utal surnom ayna doomi abu quhaaba bi gaa yi ne kenn waxul bu bu leen ko wax dara mu ne ayna ibn al-Xattaab yeneen saa saa ne bu leen ko wax dara mu ne ama haa'ulaa'i faqad qutilu Seydina Omar na ko waxoo dëgg waaw xam nga daa ñëw yéeg ci benn xeer wu rëy wu nekk woon ci suufu montagne bi ci montagne su ndaw soosee yuuxu ca kaw annaamat firal <laughs> di wax yàlla yi wa inna al-harba sijaal yawmun bi yawmi badr ulu hubal ulu hubal <laughs> waaw <laughs> naan rafetal la jëf ju mu jëf moom Hubal annaamat <laughs> waaw wa inna al-harba sijaal gis nga xare nii la waaw mooy yawmun lanaa moo tax yeneen riwaay da ne lanaa wa yawmun alaykum bés pour ñun bés pour yéen mooy da gañe ñu lay gañe yawmun bi yawmi Badr tey jii faye nañ leen la ngeen ñu defoon bésu Badar oolu xubal ayo biir xubal yëkkati leen xubal waaw dëggal na lim waxoon am naarat <laughs> léegi yooyu saa saam noonu say naa ay tontul mu ne ko mu ne allahu wa ajal la sawa qatlana fil janna wa qatlakum fin nar waaw Seydina Omar wax kaw waaw na ko xam nga ne yemuñu de yow <laughs> yow ñi nga xamante ne ñoo faatu ci yéen ah te loolu mooy bi mu laajee ba pare Seydina Omar ne après ci lay wax lii quoi waaw an amat fi'al wa inna al-harba sijal yawmun bi waaw léegi Seydina Omar nag bu ma mu ne ko eh, yow di yow Omar yow xam naa ne yow Omar nga parce que Seydina Omar bi mu laajee nee na ñooñ faam nañ Seydina Omar dina kasabta ñi ngay wax nii yëpp ñu ngi lay dégg waaw tey rek dese nga problème bu la dese yow <laughs> waaw yow dese nga bu la dese allahu akbar waaw la hawla wala quwwata illa billah léegi mu ne ko yow mu ne ko kon Muhammad mu ngi dul mu ne ko waaw mu ne ko yow moom yow laa gën a dëggal ko Ibnu Qami'a mi ne faat nañu ko ne ko nag ñëwal fii yow Umar <laughs> waaw qatalna Muhammada mu ne ko mukk allahumma na'am loolu laa amul mu ne ko anta asdaqu indi min Ibni Qami'a wa abar <laughs> yow yaa gën a dëggu fi te yaa gën a jub ay wax que ibn Qami'a mi wane moo faat Muhammad sallallahu alayhi après ci gàttal Abu Sufyan bi loolu amee dañ joxante woon rendez ne at mii di ñëw bu wan leen ne ñun tarxiis suñu tey yéen jullit ñi bu ngeen yaakaaree dañoo tarxiis gañe leen mooy yéen xamu ngeen li xew on vous donne une autre chance pour wan ne duñu seen moroom bés ni tey Badar lañ leen jox fa ngeen faate woon suñu mbokk yi foofu lañ leen jox sax bur wan leen ne dañ leen a man du tarxiis yeneen saa saa ne jëlal wax kenn julli ñu waxal ne ko waaw waaw huwa baynana wa baynakum maw'id Allah léegi nag bi loolu amee ah bi loolu amee yonent bari saa saa ñu ginnaaw gi jël les femmes yëpp après mu ñibbi ci ghazwatu mooy ca suba ga ca suba ga muy xamraul asad yonent bi alay salaam daal di génn waaw mu ngi amoon Uhud ci weeru kori la woon comme weer wii di ñëw insha allah waaw mu génn daal di wax noddukat bi mu daal di yëgle ngir ñu dem toppi waa Quraysh ñi génn waaye na génn bu mu génn lu dul ñi nga xam ne ñoo fekke woon xare bee ci ñu ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ni ñoo xam ne baayam keroog ah, Abdallah ibn Amr keroog lañ ko faat moom kese la permettre mu ànd ci ndax moom mënul woon a dem baayam a ne ko woon ñu ñaar ñi mënuñoo dem ndax njaboot gu sew gi mu bàyyi woon ak rakkam yi nga xam ne ak yi nga xam ne ay jigéen ñu nekkaloon mooy ay doomam ak ay sëru Seydina Jaabir radiyallahu anhuma léegi kon euh, looloo taxoon yeneen saa saa mu ne moom day dem mu bàyyi ko mu mu ànd ci quoi moom kese. léegi bi ñu génnee ñu génn ah ci rek daje woon nag ki nga xam ne mooy Ma'bad ibn Abi Ma'bad al waaw nga xam ne moom gëmul woon jamono jamono yooyu waaye mu wax yonent bi alayhi salaam xabaaru waa Quraysh ñi nga xam ne daje ak ñoom bi muy ñëw bi muy jaar ci ñëw Medina waaw mu daal di koy euh, bo wan ko seen tristesse ci li leen dal ci ci Uhud nii moom yeneen saa salaam ak saxaabaam yi ah léegi <laughs> euh, ak ne lii de buñ sañoon doonu leen woon dal waaw léegi <laughs> bi mu dajeek moom yeneen saa ne ko euh, waxtaan ak moom. ginnaaw bi mu joxee ses condoléances waaw waaw waaw léegi yonent bi ay saab saab ci la génnoon génn ngir dabi waa Quraysh wan leen ne du dañoo faible léegi mu continuer ah fekk euh, après mu dem gis ñoom Abu Sufyan nag daal leen tiital ne leen te eh, Muhammad de mu ngi ñëwaat ànd ak mbooloo ñi demul woon radi alayhi salaam ca waa ñu ko gëm ñoom ñi fekk waloon xare bi ñoom ñëpp mobilisé wu ndax da dañ la leer daal ak rëccu rëccu lu fait que demuñ woon Abu Sufyaan def demi-tour léegi nag bi ñuy foofu noonu ci la yonent bi alayhi nag bi muy dëpp ci la dab ci la ci la xawma Abu Azza lu mu doon xullee moom Muawiya ibn al-Mughira ibn Abd al-Aas ibn Umayya ibn Abd ash-Shams ak Abu Azza ñoom ñaar la ne la la la jullit ñi jàpp ci yoon bi <laughs> waaw Abu Azza mel ni mii Amr ibn Abdillah al-Jumahi mi doon wax laan laa lislaam l'islam l'islam daganul <laughs> léegi nag biñ ko jàppee prisonnier mu naan yeneen saa salaam ya rasulallah aqil nii ah eh, moom moom ndawal yàlla li la gëme ndawal yàlla moom <laughs> Badar ñëw na ñu toroxal ko def ko prisonnier mu mu ñëwaat taxut Safwaan di ko kii muy dox doxlu ñu jàpp ko nag mu naan yow a ah, ndaw yàlla sa sa ah xam naa rek waaw ah, ma ne kii rek waaw ah, am dafa yom wallahi la tamsa aaridayka bi makka ba'dama ba'daha wa taqul xada'tu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam marratayn idrib unuqahu ya zubayr fa daraba unuqahu allah waaw allahu akbar waaw wow mu ne yoneen saa salam ne ko a <laughs> Abu Azza yaa newaat nii ñëwaat bi ma xeexaat ba ma jàppaat la tey jàppale ñu may xeex <laughs> nga ne ma jéggal la na la leer ne duma bàyyi ngay raay sa ñaari lex yi dem Makka nag di raay sa ñaari lex yi ah ginnaaw ma bàyyi la nii nga def ginnaaw li ma la defaloon la ma jëloon accord ak pacte ak yow du la bàyyi nga dem foofu di raay sa ñaari lex yi di ko ndamoo naan nax naa Muhammad ñaari yoon ne Seydina Zubayr ibn al-Awwam jógal nga dóor doqam ñu dóor doqam al imaam ibn Hisham kanta moom dane moom da koo jote jële ko ci Sa'id ibn al-Musayyib radiya rahimahullah mi jël hadith mi ci sayyidina Abu Hurayra mu ne annahu qaala nee na qaala lahu rasulullah mu ne ndawal yàlla li keroog la wax sallallahu alayhi wa sallam Abu Azza ne ko innal mu'mina la yuldagu min juhrin marratayn idrib unuqahu ya Asim ibn Thabit ya Asim ibn Thabit fa daraba unuqahu voilà waaw waaw <laughs> Allahu akbar mu ne Sa'id ibn al-Musayyib mu ne yoneen saa saam keroog la wax kon xadiis bi ne dafa Abu Azza ne ko innal mu'mina gis nga way ngëm yàlla ji kenn du ko piqué ñaari yoon ci benn kàmba kenn du ko fett ñaari yoon ci benn kàmb mooy kenn du ko nax ñaari yoon ci benn mbir ne Asim ibn Sabit jógal ba dóor doqam ñu dóor doqam hadis boobu en fait côté Sa'id ibn al-Musayyib bi rahimahullah hmm, surtout côté euh, Ibn Ishaq boobu imam Ibn Ishaq imam al-Bayhaqi soloona ko ci Sunanul Kubra jële ko ci Sa'id ibn al-Musayyib waaw kon mu ngi noone kon moo tax boroom xam-xam yi ne ci contexte bi Abu Azami la yonent bari saa saa waxe woon wax ji laa yuldamul mu'minu fii juhrin wahidin marratayn min juhrin wahidin marratayn deetu deesut fet ab jullit ñaari yoon ci benn kàmb loolu sa day wane ne kooku dese naa ñor dese naa ñor allahu akbar allahu akbar waaw allah kon lii moo ci am mooy jullit duñu la nax deux fois ci benn mbir déedéet waaw déedéet déedéet man nañ la nax benn yoon on peut te une fois ok ça peut arriver à tout le monde mais quand même deuxième une deuxième voire une troisième voire une quatrième vraiment ça montre que yow ñoroo quoi waaw mooy kooku ñorul kooku ñorul waaw kon mu ngi noonu wonox da buñ la naxee ci leen da ngay nekk ville mir sàppe jël say précaution di xaar am na gaa yoo xam ne lii rek la ñuy liggéey mooy li ma doon sànq dañuy xam ne sawaay il est émotionnel <laughs> ñuy jaar ci émotion yoo ngir nax ko man nga maa dribbler benn yoon de nax ma ba ma defal la benn mbir mais bu ma yëgee mbir mi du noolu boo ñëwaatee di wax sawaay dama lay yëgal ne sawaay <laughs> bu ma la man loo xadiis bi it ma gàntal la rek jàppandiwul mu jeex waaw jàppandiwul ngir loolu jeex na waaw waa joo xam daa ñëw nar ay naram yoo xam ne ngir nga defal ko dara nee na waaw parce que walla damaa yóbbu samay affaire fële gaa yi laaj ma fa waaw gaa yi bon damaa yóbboon samay mbir waa ji nag nee na quinze mille laay fay quoi waaw fa laa waroon a dem nag mu jëli ko affaire yi nag bon mille rek laa dajale laa dajaleegul léegi yow nga jox ko <laughs> nga dem ba ci biir yëg ne loolu amul <laughs> waaw loolu mu la wax amul mooy benn dil la rek bu mu tegoon benn affaire après bu demee sax man na koy waxtaan ne sawaay dóor naa ko mark dóorati naa ko dóor naa ko mark xaaj naa ko <laughs> yow nga yëg loolu waaw bu ñëwatee naan la bon ah fois si de nàngam ak nàngam bàyyi ko ba wax pare nga ne ko waaw loolu nag daa jàppandiwul waaw ndax lu tax laa yuldagul mu'minu min juhrin marratayn yoneen saa salam neex ab jullit duñu la nax ci benn kàmb ñaari yoon waaw nit da ngay c'est pas que jullit laa rek waa rafet leen njort waaw dañuy rafet njort mais quand même moo na xadis bu da'if ba doon wax naan istarisu min moo ko soloo ci al-Awsat ci yoonu Seydina Anas waaw Baqiya moo ko sol Baqiya moom xam nañu ko quoi ba pare mu def <laughs> an an ana ci Muawiya ibn Yahya te kooku it da'if la waaw waaw mais waxu Mutarrif imaam al-Hafiz na Hajar mu ne wér na nag ci Mutarrif moo ibn Abdillah waaw moom wér na muy taabi'i bu mag boo bële waaw kooku mu ne axrajahu Musaddadun sëriñ imaamul Buxaari boobu di Musar Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al al al kii ibn Mustawrad moom moom moo ko nettali waaw kay mooy Mutarrif da ko doon wax ihtarisu min an-nas bi su'i dhann protéger leen mooy tandaku leen ayu nit ñi ak biru nit ñi ak bir jidu nit ñi mooy dëpp li njaayeeg dóor martu yi mooy tandaku leen ko ak ci lan il faut nga ànd ak su'u dhann tuuti quoi mooy yow ngay xaw a am ñaaw njort ci yenn yi buñ la ko waxee nga xam ne lii est-ce que c'est plausible ça <laughs> mu ne loolu dee leen ko def de bu ngeen ko dul def dinañ la yàgg a ngor <laughs> waaw non dañ lay yàgg a xàngaral la dañ naan sawaay xol bee rafet boo demee boo koy wax mu la koy defal gars yi di créer rek lu lu dëgg ngay joxe sa alal rek ci yoo xam ne da lay paanloo feneen foo ko mënoon a def loo léeg-léeg dañuy xam ne sawaay jaral na ko sax mu bàyyi mbiru boppam joxe jox la gars di jaar ci bunt boobu waxuma bul defal kenn mais boo boo defee yi la war ba pare ak ya nga xam ne manu la ñàkk ak àddina wóoraani parce que yonent bay saa saam hadis bu bañ fi gisoon fii Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bi muy laaj ñoom Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib mooy rek bu Seydina al Abbas ñëwee radiyallahu anhu <laughs> amoon problème ak Seydina Ali fekk mu naan mu naan Seydina Omar àtte leen quoi après Seydina Ousmane aksi ñoom ñu dugg Seydina Ousmane ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom ñëw. accueillir leen ñu dugg ci mu leen leen léegi man bala maa àtte ci mbir mi dara dama leen di laaj est-ce yonent bay saa saa wax leen ay mbir wax leen Seydina Abu Bakar alal jooju ni ñu ko doon gérer ginnaaw yonent saa salaam nee nag yow Ali yow Abbas ak Ali yéen ñëw te Abu Bakar ni mu ci doon doxale dëgg la yéen ñaar yéen a ñëw doon ma ko laaj ginnaaw Abu Bakar Abu Bakar léegi man ma jël ko dox leen. léegi nag ngeen ñëw bëgg ba ngeen am ci problème te dama ko doon laaj ngir ba àtte leen man Umar laaj gaa yi nekkoon foofu ñoom Seydina Ousmane ñoom Seydina euh, euh, euh, ñoom Talha ñoom Seydina Abu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ne leen est yore sa lii ma wax nii demewul noonu ak ah, yow Ali gaa yi ne Seydina ñu ne waaw waaw nii la <laughs> mu wax ne alal jooju Fadak bañ ubbee Fadak ak ay. Xaybar ak yooyu yore saa salaam dafa jëloon dépense un la doon teg de côté te mooy sangu ñuy wàcceeru ci yàlla alaysa kadhalik Seydina Omar ne leen est ne allahumma naam si yoneen saa salaam loolu la Seydina Ali wax ñépp ne waaw loolu pour wax la ne mooy yooyu yëpp bu wóoree yi nga xam ne on sait jamais après nga door a def yooyu ak nga projet boo xam ne yaa ngi ciy nekk yow paree goo ko nga ñëw naan dangay ngay jaay baax fenn loolu loolu loolu ak ndox la waaw waaw léeg-léeg nag dina am bu taxaw boo xamante ne nii yow yaay xool waaye daal liñ la bëgg wax mooy képp koo xam ne moom moom découvrir nga ne am naxaakoon la moom moom boo la naxaatee yaa ko def sa bopp moo tax Abu Azza <laughs> bi muy kii saa sam ne ko ah <laughs> du ma la bàyyi ngay dem Makka di raay sa ñaari lex yi di wax ca kaw di ko puukarewoo na nax naa Muhammad ñaari yoon loolu du xewaat <laughs> waaw loolu moom duma la ko mayaat waaw lii la ah. waaw gis nga suñu réew yi ni ñu feebare yi yëpp xamuñu ko suñu njiit yi ñu bari wala ñu xam ko wala xamuñu ko parce que ñoom fan lañ ko xamee ci affaire u Machiavel yu caaxaankat bu mag bi waaw di jaay ne Machiavel waxi caaxaanam yooyu mu yor ci kéeréem su ndaw soosu gaa yi yor suñu yenn président yi tax ñuy rey ay nit rek teg ko ci liñ jégge gàng ko ci Machiavel al mujrimu shaqi waaw kàccoor bu mag ba <laughs> waaw alors que hadith ñu doy képp tant que jullit mel ni ay beñe yu nooy te moom lañ sax mooy tubaab yi dañ leen jaar seen kaw rek même ay accord nii sax dañ leen di nax waaw ah, on va vous aider la banque mondiale le FMI yow yow sa sa sa sa moroomi jullit réewu jullit yi ñu ko def yépp ñépp a màbb amul kenn ku ci taxaw yow nga am problème di woo ñooñu laa yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marratayn jullit deesut kon nax ci benn kàmb sa bokk jullit te nit ki muus mooy kiy jàng ci expérience ñeneen ñi waaw yow dalu la directement mais al mu'minu mir'atul mu'min la ñu saa wax way ngëm yàlla bi way ngëm yàlla ni moom mooy seetoom lañu ko def mu ngi mel ni yow lañ ko def waaw gaa yi nga xam ne laa yarqubuna fi mu'minin illa wala dilla wala zimma yoneen saa sa ki suñu waroon wax ko ci alquran suratul gi tawba ne gis nga yéefér yi hmm. laa yarqubuna la wax duñu bàyyi xel duñu nekk bi waaye yow sa waay bu dee mbiru fii mu'minin mbiru jullit illan wala zimma ab accord buñ amoon walla pacte mukk saa buñ ko respecté daa fekk seen intérêt da cee nekk bu ci seen intérêt di dañ ñu koy dagg ci saase waaw ñu mel noonu yow nga xam leen alquran wax la lu leer ci ñoom waaw bu dee yàlla mi wax moom mu bind xam nit ñi moo la wax ah déggoo lool moo taxit dinañu ngi sax suñu moroomu jullit yoo xam ne dribble nañ leen ci loolu nax leen mais ñun buñ buñ ci tolloo dañ mel ni on obligé on a les pieds et pieds liés ñu tëmbeel ñu sànni ñu ci biir mbir mi man ñu am beneen choix comme si ñun mu ne dee dee dee dee dee dee des marionnettes waaw kan la fi aide au au développement masa masa masa masa masa masa masa masa tax mu développé amul loolu masula amul benn pays bu développé parce lañ ko jox te nag lépp lu baax ci sa dëkk la ñuy ronkat li ñuy jël lépp bam ñecc la bam set wéy waaw hydrocarbures yi ñu teg ci loxo phosphate yi ñu teg ci loxo boo amul yooyu yëpp mais am nga géej sa jën yi ñu teg ci loxo bàyyee sa waa ñoñ nappkat yi dañuy ñëw tafis gis fa ay ay ay ay ay ay ay ay mu miin bat parce que pétrole beeg ak tamit euh, produits chimiques yi sànni foofu ngir gën a kiy jën yi mu niinal foofu yëpp rey yu bari ñoom ñu jël liñ soxla def waa léegi nappkat yee ci doon dund ñoom amuñu luñ dund ci géej gi jarinatu leen dara du ñu jël mbëkk mi wala barsa wala barsa da leen ko mën a tere waaye yow nga bëgg leen a tey ci réew mi ba pare jël géej gi ñu doon amee dara jaay ko waaw soo xam ne fu soriwul lañ doon dem am lu bari ñëw man cee jaay am ci man ci dund loolu dañuy dem ba Gambie dem ci yeneen frontière ñu leen fay jàpp sax léeg-léeg ak Mauritanie ñuy am problème ak waa réew yooyu ya Allah ñu leen di jàpp ñuy am problème <laughs> te yaa ko waral ba pare ne leen nag des leen nag ci dëkk bi voilà il faut travailler il pays arrête ku mu neex nga taxaw di wax loolu waaw da newul place rek yooyu yëpp mooy ay mbir la yoo xam dañ koo gis dañuy gis ab pays ay pays yuñ ko def ñu gën a suux mais ñun bu ñu amee problème ñu ñëwaat devant les portes de la banque mondiale et de FMI wal iyaadu billah la mu'minu min juhrin wahidin marratayn yoneen saa sam nee na ab jullit deesut ko fett ci benn kamb ñaari yoon nit da muus waaw moo tax wolof yi naan ku ndóbin rey sa maam xanaa wolof yi sax wax nañ ko ku ndóbin rey sa maam booy gis lu ñuul di daw loolu mooy am xela ah. waaw ndóbin rey sa maam ngay kullee ñëw gis ko ba pare mu reyaat la yow yow moom yow moom sa dund tekkiw tos <laughs> waaw nit da ñor waaw nit faut être sain il faut être ñor kon loolu faut pas être fou quoi <laughs> voilà waxu yeneen saa salaam c'est pour chacun d'entre nous ci suñu vie bi waaye tamit ci lan en vie en commun waaw ak tamit ni ñuy yor dëkk ak a neexoon suñu njiiti di niitoo ci waxu yeneen saa salaam te bàyyi waxu kàccoor yi ñu naan ay sages lañoo voilà. ils euh, euh, dem ñu duy ci seen bopp yi ba mu fees jël seen seen bibliothèque yépp moom lañ ci rangale façon nit ñu mel noonu jàpp seen idées yi jàpp ne loolu mooy lumière ci monde bi ñu nekk kallaa te nga di jullit haarun wa naarun wa sanaar waaw loolu yéeme na loolu moom daa nekk li nga xamante ne nii moom aw aw aw xas la bu ñaw mu mën a tegu ci deru jullit waaw wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah waaw allahu akbar kon nag ñu yem noonu ñu <laughs> yem noonu insha allahu taala bii ni ñëw ñu jëlaat xadiis bi nga xam ne moo ci tegu ba léegi xadiisu mawlaana la abu hurayra